moo doon numaylatu ibn abdillah ibn faqim wala fuqaym ibn hazn ibn hazn ibn hazn ibn yaas ibn sayaar mokk la ñoo bokk ay kii ibn abdillah ibn abd ibn kulayb ibn awf ibn ka'b ibn aamir ibn lays al-laysi ah eh, loolu la tuddoon numayla ibn abdillah Numayla ibn Abdillah al-Laythi ah moom mii kon imaam ibn Isxaaq nee na eh, imaam ibn Hishaam nee na keroog ghazwatul Muraysiyan ci cinquième année bi ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci cinquième année bi loolu man maa ko wax ñun ñoo ko ndax loolu mooy li gën kanta imam Ibn Hisham bu dee daat ànd ak sëriñam bi wax mooy ne kon lële la mooy ne affaire bi mu ngi am euh, ci sixième année bi waaye li gënoon dëgg mooy lool mu ne keroog bi muy dem Muraysi am nañu ne du Seyna Abu Dhar la fa bàyyi woon mu assuré intérim bi mais mooy Numayla ibn abdillah al-laythi al-laythi ibn abdillah al euh, moo tax kon keroog ghazwatu muraysi moo ji moo assuré woon intérim bi foofu la ba léegi imaam ibn hisham nee na nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne ci la ubbi xaybar ci septième année bi moom Numayla bii defoon na ko fa mu daal di ko fay toogal ah, loolu la ah, ki nga xam ne moom la imaam Ibn Hisham tamit daal di wax te moom Numayla bii nii Numayla bii gis nga ki ñu génn tarjamaam di Hisham ibn baaba wax nañ la frère bi ba mu déggee ne rey nañ ko dafa camouflé wu ñëw ne jullit la laaj diyaam ñu jox ko ko ba pare mu jekkal lamsaar yi bi nga xam ne da ko reyoon ci njuumte mu daal di koy rey keroog wax naa fatxu Makka di yonent bi alei salatu salaam nee na bokk ci ñi nga xam ne nee na ku ko trouver nañ ko rey moom Miqyas nu may la bii imaam Ibn Isaaq nee na imaam Ibn Isaaq nee na nu may la bii mooy ki nga xamante ne moom moo ko faat te loolu nee na riwaay la boo xam ne nee na sëriñam di abdullah ibn abi bakr ibn hazm moom moo ko nettali moo ko nettali ma ibn isaaq ne numayla ibn abdillah moom mii mooy ki nga xam ne euh, moom moo daal di faat ki nga xam ne mooy miqyas keroog makka bi nga xam ne ci lañ ubbi makka kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'la al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu